te lool Ibn Mas'ud ci boppam solo na ko na ko noon imaamu eh, Ibn Mas'ud ak imaam Abu Umaama imaam Ibn Mas'ud rahimahullah parce que daa am benn mubham parce que an rajulin eh, parce que imaamu Tirmidhi dana haddathana Ahmad ibn Abda ad-Dabbi qala haddathana Yahya ibn Sulaym at-Ta'ifi an Sufyan an Mansur an Khaythama an rajulin an Ibn Mas'ud loolu moo tax gis nga am na koo xam ne kenn xam <coughs> kan moo jëlee hadith Ibn Mas'ud alhamdulillah xamuñu ko an rajulin an ibni Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mu ne an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala min tamaami tahiyyati al-axdu bil-yad mu ne bokk na ci li nga xamante ne nii mooy matal ak nuyoo mooy téye ci loxo loolu xadiis bi wérul après nag ci la teg xadis bi nga xam ne mooy xadisu Seydina Abu Umaama bi al imaam al Mubaarakfuuri di wax mu ne haddasanaa Suwayd ibn Nasr qaala axbaranaa Abdullah mooy ibn al Mubaarak al Hanzali rahmatullahi alayhi qaala axbaranaa Yahyaa ibn Ayyuub an Ubaydillah ibn Zahr an Ali ibn Yaziid an al Qaasim abi Abdirrahmaan an Abi Umaamata radiyallahu ta'aala anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala tamaamu iyaadati al-mariid an yada'a ahadukum yadahu ala jabhatihi aw qaala ala yadihi fa yas'aluhu fa yas'aluhu kayfa huwa wa tamaamu tahiyyatikum baynakum al-musaafaha mu ne waa imaamu Tirmidhi ne haadaa isnaadun laysa bil-qawiy waaw waaw moom bi mu ko ndee moom da ne haadaa lii isnaadun sàll la boo xam ne laysa bil-qawiy dëgg qaala Muhammad mu ne al-Bukhari nee na mooy Muhammad ibn Isma'il wa Ubaydillah ibn Zahr thiqa wa Ali ibn Yazid da'if voilà Ali ibn Yazid mële eh, nga xam ne moom la Ubaydillah ibn Zahr jëlee muy Ali ibn Yazid mu jëlee al-Qasim abi Abdurrahman mu ne kooku wérul voilà parce que dane tamaamu Abu Umaama dane yonent bay saa saam nee na eh, bokk na ci matu eh, iyaadatul marid waaw loolu nag transition bu baax la parce que iyaadatul marid buñ jógee ci téere bi téere bi ñun kitaabu salaam kitaab bi ci tegu mooy iyaadatul mardi yi voilà <laughs> dem seeti ku ku ku ku feebar yii yëpp gisoon nañ ko ci xaqul muslimi eh, waaye da koo tas def ko ay téere léegi kon mu ne lii matal eh, seeti ku wopp ku feebar mooy nga eh, nit ki daal di jël kenn ci yéen jël loxoom teg ko ci jiwu kooku ba pare walla nee na mu ne loxoom laal di koy laaj ne ko noo de moo mbaa yaa ngi tane jooy mu ne wa tamaamu te liy mottal na baynakum almusaafaha li mottal tay matal li nga xamante ne mooy nuyoo nag mooy almusaafaha mooy li nga xamante ne mooy saafuwante waaye bon loolu dëgëru na ah. <laughs> voilà hadis boobu moom laysa bi dëgër voilà kon léegi mu ngi noonu hmm? kon loolu la tamaamu tahiyya al-axdu bil yad wal musaafaha bil yumna waaw loolu imaam al-Haakim noonu la ko solowee ah. ne lii matal li nga xamante ne nii mooy seenum nuyu mooy téye ci loxo ak saafuwante ci loxo ndejoor ah, ah mu ngi noonu al imaam mu ne ci al la ko solo na ko noonu ci kanzul ah, boo demee kaza fi kanzul ummal boo fa demee di nga mu ne wayu ay yidu wu dina dëgëral ke ne ndejoor la ñoo nuyu aydan hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne hadith sayna Anas mi nga xam ne yal na yàlla gërëm ko annahu qaala saafahtu bi kaffi hadhihi kaffa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fama massat xazzan wala hariran alyana min kaffihi sallallahu alayhi wa sallam mu ne zakarahu cheikh Muhammad Abid as-Sindiyu eh, rahimahullahu tabaraka wa taala mu ne Seydina Anas siy dëgëral lii hadiis Seydina Anas mu ne gis nga sama loxo bii sama tenk bii nga joor leen tàllal nuyu naa ci saafuwante naa ci Rasuulallah tenku yonent saa sallam mu ne masumaa laal sowaal masumaa laal sooy wala loo xamante ne nii lu nooy ah bu gën a nooy Ah, li nga xamante ne mooy tenku euh, euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu gisoon nañ ko ci Riyad bi booba ñu nga woon fële ca Madinatul Munawwara waaw saakini afdalu salaatu wassalaam Allahu akbar Allahu akbar <laughs> mu ne lii tudd na Cheikh Muhammad Abid as-Sindi al-Imam as-Sindi rahimahullah daal na koy euh, tudd mu ne wa haadaani al-hadiisaani ñaari hadiis yi leen tudd li li kese wal istishhaad ngir di ci sisa li am na fi asanidi ma da'fan wa kilahu wa kalama am na ji mooy hadith sayna anas bi ak bee ñu génn xam nga wax nañ la bu sayna abu mama moom dëggaru bu sayna abu euh, anas bi it am na wéré di ak wax mu ne dañ koo tudd rek ngir di ki euh, lii waaye ye dëgër moom wax nañ la mu ne wat dalilu saani ñaareelu dalil buy wane lool ala ma naa min anna sunnata fil mushaf an takuna bil yunasa wa an kana indal liqa indal bayan mu ne suñu dalil buy wane ne lii sunna ci saafu wante mooy loxo ndejoor lay doone moo xam bu ñuy daje wala boog bu ñuy jaayante maara waawu muslimun li nga xam ne moom la solo imam muslim fii sax yi sax yo an amr ibn al-As jële ci amr ibn al-As annahu qaala ne ataytu nabiyya man de dikkal naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw gisoon nañ hadis bii bi di jaayante fa qultu ma ne ko ubsut yap yaminaka fala ubayyuka fa basata yaminu yaminahu fa qabattu yadi mooy bi mu di jaayante sayyidina amr ibn al ne yonent saa salaam tàllalal sa loxo sa ndijoor ma daal di jaayante yow yonent saa salaam daal di tàllal moom mu moom mu najar fa qabadtu ma téye sama loxo fa qaala maa laka yaa Amr yonent saa salaam ne ko waa la dal Amr yaa ngi ma ne tàllalal nga jaayante ma tàllal nga lemaat sa loxo qultu aradtu an ash an ashtarita <laughs> ne ko yonent saa salaam damaa bëgg ah, nga chartal may chartal ay mbir bala may jaayante xaala tashtaratu maanaam nee na mu ne ma lan nga bëgg a euh, charte lan nga bëgg a laata ngay jaante xultu at an yu farali mooy ñu jéggal ma qaala ama alimta ya amr anna al islaama ma kaana qabla gisoon nañ ko ci Riyaad bi xanaa yow xamoo ne yow amr que ne day màbb li nga xam ne moo ko jiitu woon ci ay ñaawteef alxadis xadis mu ne war waaw te soloona abu awaana fii lan la wax jaayante euh, daa tuur si ah di jaayante yonent bay saat moom la naan day nekk ci ndejoor waaw li nga xam ne mooy ad-dalil ala ma aqul anna sunna fil musaafa an takuna bil yumna sawaan kanat inda al-liqa aw inda al-bay'a voilà loolu la mu ne kon bu amru baago mu ne war a waaw te solo nako Abu Awaana al-imaam Abu Awaana bi sax ci sax yobo bi fa mu ne foofu ne fa qultu ya Rasuulallah absut yadaka li ubaayaka fa basata yaminahu waaw nee na foofu dane yow ndawal Yàlla sallallahu alayhi wasallam tàllalal sa loxo ndeyjoor sa loxo sa loxo boobu ma jaayante nee na yoneen saa sam tàllal ndejooram mu ne qaala al-Qaari fi al-Mirqaat al-imaam na fi sharh haadha al-hadiis ubsut yamiinaka bi muy wax yoneen saa sam moom Seydina Amr ibn al-Aas ne ko yoneen ñaan nga tàllal sa loxo ma daal di jaayante yow mooy ay istixaar mooy ubbi ko wa ma daata nga tàllal ko li adaa yamiini alayha kamaa huwa al fi al-bay'a mooy nga tàllal ko ubbi ko tàllal sa loxo. ma teg ci sama loxo comme ni nga xam ne noonu la nekkee loxo ndejoor comme ni nekk aada ci jaayante mu wa hada al hadith nassun sarih li anna sunnata fil musaafaha inda al bay'ati bil yadi al yumna min al janibayn mu ne lii nag daa leer hadith bi leer nañ que ne lii sunna ci saafuwante bu ñuy jaayante loxo ndejoor lay doone ci ñaari wàll yëpp wa ne waqad sahhat fi hada ahadithu kathira zakarnaha fi risalatina al musamma bil maqalati al husna fi sunniyati al musaafaha bil yadi mu ne te hadith yi ci wér moom dafa bare bare bare tudd nañ ko ci benn askaye su ndaw suñ def benn askaye boo xam ne ñu ngi ko tuddee euh, euh, euh, wax ji nga xam ne ñoo ju rafet ji ci na ji nga xam ne que ne saafu wante ci loxo ndejoor lay doon mu ne nag jël xaaram andil la ci yooyu quelque hadith wa minha ma rawahu ahmad fi musnadi bi isnadin sa'yan abi ya ah mu ne bokk na ci li imaam Ahmad daal di solo ci musnadam jëlee ko bo ci sanad boo xam ne bu wér la jëlee ko ci Abu Qaadiya saxaaba la woon radiyallahu anhu mu ne yaqulu mu ne baayatu rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne damaa yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala Abu Saïd Abu Saïd ne fa qultu lahu yamiinak laaj Abu Qaadiya taalibi bi mais sa sa ndejoor qaala naam mu ne waaw wa minha bokk na ba léegi liy dëgëral lool maa rawaahu fi musnadihi bi isnaadin sahiih an Anas ibn Maalik radiyallahu anhu qaala yaqulu bayatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi yadi hadhihi yani al-yumna ala as-sam'i wat-ta'a fi ma istata'a mu ne li imam ahmad solo bale sëri ko ci sanad bu wér jële sayyidina anas ibn malik xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhu mu ne bayatu man de jaayante naag ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam sama loxo bii ah yaani bi mu ci jullu mooy bu ndejoor bi moom laa jaayante moom ci dégg ak topp ci li ma man waaw mu ne wa minha bokk na ci dalil yooyu ba léegi ma rawahu ahmadu li imam ahmad ba léegi solo fi musnadi ci sanadam bi isnadin sahih an Ziyad ibn Ilaqa jële ko ci Ziyad ibn Ilaqa qaala mu ne sami'tu Jariran mu ne dégg naa Jarir yaqulu mooy Jarir Jarir al-Bajali ibn Abdillah al-Bajali yaqulu muy wax yi nag keroog bi nga xam ne maatale génn àddina al-Mughira al-Mughira ibn Shu'ba al-hadith mu ne hadith wa fiihi bokk na ca hadith boobu Jarir ne amma ba'du yusufu hadhihi al-umma radiyallahu anhu moo gënoon rafet <laughs> amma ba'du loolu la ko Seydina Umar doon woon mu ne amma ba'du ginnaaw lii li mu waxee fekk Seydina al-Mughira doon dóoru génn àddina muy calmer gaa yi xam nga gaa yi rek <laughs> esprit de jiit bi dem na léegi nga gis ñenn ñoo xam ne dañ ci profité bëgg a génn topp ak indi ay trouble quoi mu ne amma ba'du fa inni man mi jarir de ataytu rasulallah dama dikkal ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam bokk yi mujjee gi ubayi'uhu may jaayante moom bi yadi haadihi ak sama loxo bi wan leen ko alal islam yi ci wommatu ak ci l'islam ji washarata alayya nus mu daal di wommata euh, saabsal ci man ak ak laayi biir fa in qultu nee ma fa in qultu boo nee mais ahadith Amr ibn al-As wa Abi Ghadiya wa Anas ibn Malik wa Jarir radiyallahu anhum innama tadullu ala sunnati al-musafaha bil yad al-yumna inda al-bay' la inda al-liqa <laughs> mu ne léegi man nga ma ne mais yow hadith yi nga fi dëgg la hadith Amr ibn al-As hadith Abu Ghadiya hadith Anas ibn Malik hadith Jarir ibn Abdillah radiyallahu yëpp day tegtale sunnaay saafuwante bu ñuy jaayante ak loxo ndejoor waaye lii fan moo fi wane ne ci daje la daje wanewul bu ñuy daje qultu nee na bu boobaa naa la tontu la hadihi la hadis bi nga tadullu kéem ni xam ne lay tegtale ala sunniyatil musaafa bil yadil yumna ah, ak loxo ndejoor bu ñuy boo jaayante nga jo nga ak loxo ndejoor mu ne naka noon kadhalika tadullu ala sunniyatiha bil yadil yumna inda al liqa naka noon lay tegtalee li nga xam ne nekk sunnaam ah eh, nuyoog loxo ndijoor booy dajeek nit ki li anna al musaafahata inda al liqaa wal musaafahata inda al bay' mutahaddi mutahaddatani muttahidataani muttahidataani fi al haqiqa mu ne ndax saafu wante booy dajeek nit ki ak saafu wante bi ngay saafu wante bu dee dañuy jaayante lool yooyu ñoo ànd ñoo bokk ñoo bokk seen ñoo nekk benn fil xaqiqa ci dëgg-dëgg walam yasbut taxaaluf ta jot taxaalufun xaqiqatu taxaalufu xaqiqati ma bi dalilin asar ñaari ñaar wooyu wutewuñu lool moo tax al imaamul Buxaari gis nga xadis biñ génnee fa xadis biñ génnool bi Seydina Abul Xattaab Qataada di laaj Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu naan ko mais musaafaha daa amoon jamono yonent akaanati musaafaha fi ashaabi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko na gis nga imaamul Buxaari lan la bokkoon na bi muy tudd buntu bi baabul musaafaha wa qaala ibnu Mas'ud allamani nabi sallallahu alayhi wasallam at-tashahhud wa kaffi bayna kaffay loolu pourtant loolu ci njàngale la ndax njàngale tamit dafa am yooy mooy jàngale téye loxo ki ngay jàngal ngir gina wan ne euh, yitte gi ko jox ak tamit jege gi ko jege ak tamit niñ ko koy dugalal xam-xam bi ci moom gis nga loolu la la la kii woon <laughs> loolu la tegtaloo woon moom al imaam al xaafiz bu aan ki nga xamante ne nii mooy al al al Bukhari rahimahullahu tabaraka wa taala kon bu ñëwaatee waaw bu ah, mu ne kon walam yasbut te saxut taxaalufu xaqiqatihima wuuteeg seen xaqiqa bi dalilin ci benn dalil aslan ci lu cosaan mu ne wa dalilu salis ñene ñetteelu dalil anna al musafahata hiya ilsaqu safil kaf bi safil kaf fal musaafahatul masnuuna imma an takuuna bil yadil waahida minal jaanibayni aw bil yadayni wa ala kulli taqdirayni al matlub saabit waaw mu ne ñetteel dalil këne saafu ni muy nekk mooy da jël sa kaf sa tenq teg ko ci tenku keneen ki ñu laalante mu ne kon musaafaha saafu bi nga xam ne moom mooy bu sunna bi bi dëppook sunna mooy boobu mën na nekk ak benn loxo ci ñaari wàll yi nga jox ko sa loxo ndejoor mu jox la sa wàllu jor sa loxo ndejoor aw bil yadayni wala nga joxe sa loxo ndejoor waaye tegaale sa loxo càmmoñ ci kaw loolu la lay wax waaw kay <laughs> waaw mais du loxo càmmoñ bi ngay joxe ah voilà léegi nag loolu mu ne la nag eh, mu ne aw bil yadayni wa ala kulli taqdiray nuñ ko mën a nattale rek eh, almatlubu liñ ci sàkku mooy joxe saaf wanteeg loxo ndejoor saabit sax na amma ala fa zahir bu njëkk bi moom loxo ndejoor ak loxo ndejoor képp benn loxo benn loxo loolu leer na wa amma ala taqdiril saani kanta ci nattale bu ñaareel bi fa in kanat bi ilsaaqi saffi kaffil yumna bi saffi kaffil yumna wa bi ilsaaqi saffi kaffi saffi kaffil yusra bi saffi kaffil yusra ala surati almiqrab ah? ah fa ala hadha takunu almusaafahataani wa nahnu ma'muruna bi musaafahati aw wahidatin la bi musafahatayni wa in kanat bi ilsaqi saf léegi léegi nañ taxaw tuuti <laughs> mu ne bu dee ne buñ jëlee beneen bi mooy ne bu dee ne ñaari loxo yi la lay wax bu dee daa nekk da jël sa loxo kaffu sa tenko ndejoor teg ko ci tenko ndejoor keneen gi ba pare jël sa tenku càmmoñ ah teg ko ci tenku càmmoñu keneen ki ah mel ni genre comme ciseau comme ni ciseau ni ñuy weesalante Eh, mu ne naka noonu kon musaafaha day nekk lan eh, takunu musaafahataan day mel ni ñaari nuyoo la wa nahnu dañu dañoo diggal ma'muruna diggal nañu bi musaafahatin waahida benn saafawante kese la bu musaafahatayni eh, diggalawul ñu ñaar mooy jël sa loxo liñ la bëgg a wax mooy boo jëlee sa ndejoor du teg ko ci kaw bi bii nii mooy dama jël sama loxo ndejoor jox waa ji mu jox ma loxo ndejooram ma jël sama loxo càmmoñ tamit mooy ñu weesalante ko gis nga ciseau ni mel xam nga ciseau <laughs> waaw ah, non bii moom baaxul <laughs> bii du teg ci kawaa <laughs> bii mooy damay jël sama loxo weesalante ko mooy comme si ma def benn x ah jël sama loxo def nii comme comme comme euh, euh, euh, tàllal sama loxo ndejoor mu xaw a incliné wu ma jël sama loxo càmmoñ teg ko ci kaw wala loxo ne léegi kële ma def ko nii jox ko sama ndejoor fii mu jàpp ak loxo ndejooram ba pare joxaale ko sama loxo càmmoñ bële mu jàppe ko loxo càmmoñam loolu la lay wax moom la naan la comme miqraat mu mel ni ciseau faala haala lii moom bu dee lii la waa ji def mu ne buñ ko nattalee soit mu demee nii takkuwul loolu day nekk musaafaxataan lii ñaari nuyoo la wa nahnu te ñun na ma'muruuna liñ ñu sant mooy musaafaxatin waahida benn lañu laa bi musaafaxatayn waaw sharia waxuñu ñaar benn lañu borom sharia di yónnee saa wax. <laughs> wa kon bii mooy balaa bëgg a bii moom doxul de càmmoñ bi loolu lay sa bi daaka quoi mu ne kon nag <laughs> léegi mu jàll mu ne wonen karat bi ilsaaqi saffi kaffil yumna bi saffi kaffil yumna wa ilsaaqi kaffil yusra bi zahri mu bu nekkee ilsaaqa mooy kaffi jël da teg ah, sa tenq loxo mooy ci biir bi teg ko ci loxoy keneen ah bu keneen wa il saaqi après nga teg safhi mooy ci kaw li ci kaw lool di feeñ li xonq noonu bu dee ci kaffil yusra bi zahri ci li feeñ kaffil yumna lool mooy teg mooy li nga xam ne nit ki lay nuyu te lool moo gën a siiw nuyu nii ah daal di jël sa kii teg ko ci kaw <laughs> kaffil yumna bi safi kaffil yumna wala ibrata li il saaq safil kaffil yusra bi zahri kaffil yumna waaw mu ne bu boobaa du ñu bàyyi xel ci le fait que waa ji benn loxo la joxe waaye daa jël loxo càmmoñam teg ko ci kaw loxo ndejooram waaw loolu mu ne loolu jarul ñu koy bàyyi xel waaw li annahu xaarijun an al xaqiqati al musaafa ndax loolu na ci dëgg-dëgg saafu waaw mu ne faqad qiila qad urifa al musaafa ba'd ahli al bi axdi al yad mu ne ah qad arafa am na kat lenn ci li nga xam ne mooy boroom xam-xamu lugha yi ñoo xam ne dañu ne almusaafaha mooy téye loxo loolu lañ ko tekkee mu ne qaala wax na fi al qaamus borom al qaamus nee na rahimahullah almusaafahatu al axdu bil yadi kat tasaafuh mu ne borom al qaamus da ne almusaafaha saafuwante mooy téye ci loxo bi comme ngay saafuwante tasaafuh voilà mu ne wal axdu bil yadi am mu ne téye loxo moom daa daa daa nekk loo xam ne lu am la dafa dafa général shaamilun li axdil yadi wal yadayni bi ilsaaqi saffi kaffi bi saffi kaffi aw bi zahrihima waaw. mu ne bu boobaa nga ne ah Moussa Mouhamed loolu par exemple li mu wax noonu téye loxo moom lu général la lu lu jooyu la waaw loo maa xam ne man na yenu man na ëmb téye loxo waaye téye ñaari loxo ci noo koy defee téye sa tenk nga daal di koy teg ci beneen tenk wala bi zahrima wala sax beneen côté bi mooy euh, ci biir loxo bi du yoo ko wala sax cat mooy beneen côté bi nga xam ne bu dee nit ku ñuul la fi fi ànd ak der bi ñuul ko ci kaw nga xam ne fa lay gis sidit yi loolu mooy loolu bu dee waa ji daa joxe lool kële joxe loolu ñu tegante ko loolu est ce que loolu mënuñu ko wax loolu la ñuy wax ma ne loolu lépp da ciy dugg loolu man na cee man nga wax loolu aw bi aw bi zahrihi qultu hada ta'rifun mu ne bu boobaa naa la tontu ne lii teen ab ab définition la ah ab xamle la ci baat bi nu muy tekki bil a'ammi ci li nga xam ne moo gën a joyu fa li annahu yasduqu ala akhdhi al-'adud bu dee loolu la yaddi kese akhdhi al-yaddi mais ku jàpp doole ji man nañ ne kon jàpp na ci loxo ah ndax adul dañ koy toog turu woowe loxo tamit wala axdil mirfaqi waaye jàpp ci xasab yi <laughs> waaw ilal marafiqi ca fa mooy ci yi fa kii nu tudd euh, coonc ya waaw mirfaqi loolu tamit wala axdis sa'id waaye mooy doole ji wala doole ji waaw yu fi muy dëgërloo mooy non sa'id bi mooy kii bi mooy xasab bi mooy avant bras bi voilà li am na al yada fil lugha kaf waaw wa min atrafi asabi ila mu ne waaw ndax loxo ci arab day tekki li nga xam ne ci longu arab mooy tenk waaye day tekki tamit li nga xam ne mooy ca baaraam yi ba ci mbagg mi loolu lépp loxo la kon nag buñ ne mooy téye ci loxo xam nañ ne waxuñu loolu lépp waaw wa ta'rifu sahih <laughs> waaw mu ne te lii wa huwa laysa bi musafaha bil ittifaq ñépp d'accord ne boo ñëwee jàpp dooley waaji zëg moom mu jàpp sa doole zëg loolu moom bokkul ak saabu wante mi ñu loolu yëpp ci d'accord way mu ne woon wa taarifu sahih ah définition kon wutal euh, euh, ni muy tekki bi tamata aljaami' tamatale almaani nga xam ne day tere leneen nga dégg ci leneen huwa maa fas maa fassara bihi maa fassara bihi aktharu ahlil ilm ahlil lugha mooy li nga xam ne noonu la ko tekkee lépp ci boroom xam-xamu langi wa alayhi te lool yadullu lay teg dalla dhul musafaha wa tasafuh ah fa bayyin fa bay fa bayna al musaafahati wal axdi bil yad umuum wa xusuun mutlaq mu ne bu boobaa dañuy xam ne kon li ñu ko tekkee ñoom lépp ci boroom xam-xam mooy tenk lañ la wax tenk da joor waaw loolu la loolu la euh, musaafaha tasaafu buñ ko waxee loolu la kon nag diggante musaafaha buñ ko waxee mooy jël sa loxo tenk loo ndejoor jox ko tenk ndejooru keneen kon loolu moo gën a jagoo téye ci loxo kese téye ci loxo daa gën gudd daa gën ah mooy daa gën a yaatu parce que mën a nekk téye ci doole ji mën na nekk téye ci catu mën na nekk téye ci ci ci ci poignée avant bras beeg yooyu yëpp loolu lépp man a nekk ak tamit concu ba te loolu moom xam ne new taxul ñuy wax <laughs> waaw <laughs> waaw mu ne wa amma qawlu ibn Mas'ud radiyallahu anhu allamani moom lañu ñu waxoon sax imaamul Bukhari indi ko mu ne kanta wax jooju nag eh, mu ne allamani xamal na ma annabi yonente sallallahu alayhi wasallam wa kafi bayna kafay tashahhud kama yu'allimuna su kama yu'allimuna sura min al-Qur'an akhrajahu shaykhan falaysa min al-musafaha fi shay'in bal huwa min bab al-akhdh bil yad 'inda at-ta'lim li mazid al-i'tina' wal-ihtimam bihi moom lañ wax sax mu ne kanta lool imam Ibn Mas'ud ne yonente sallallahu alayhi wasallam daf maa jàngal mais sauf que imam al-Bukhari euh, fiqam dafa sewta dafa yaatu da la bëgg a wax ne bu dee ne lii nii mën naa nekk ci jàngale ala baabi awlaa kon man naa nekk ci musaafaha booy daje kon nii moo tax mu indi loolu voilà mooy e, mu ne yeneen saa sam daf ma jàngal fekk sama tenk nekk ci tenkam li nga xam ne mooy seede yi at-tashahhud booy booy seede ci julli at-tahiyaatu yooyu ah mu ne comme ni mu ñuy jàngale alquran mu ne loolu nag bokkul ci musaafaha juy ci dara waaye daa bokk ci buntu e, téye ci loxo ki nga xam ne mooy taalibe bi bi nga koy jàngal ak tamit di yokk e, yitte ak ak yittewoo goo xamante ne ak solo gi nga xam ne moom nga jox li nga koy jàngal ak moom waaw kon waaw kon nag mu ngi noon mooy bi nga koy jàngal attahiyatu lillah wassalawat wattayibat ah boobu noonu euh, léegi euh, moo tax mu ne kii euh, nu mu tudd mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne kële kële xaal al Faadil al Laknawi ci yenn ci fatwaam yi loo xam ne maa xaasilu li nga xam ne mooy li nga xam ne moom la imaamul Buxaari solo ci Abdullah ibn Mas'ud mooy xadiis bi wax léegi yore saa sam daf ma xamal tashahhud sama tenk nekk ci tenkam mu ne loolu li ci feeñ mooy nekkul woon ci musaafaxa bi nga xam ne moom lañ sunnaal bu ñu dajee waaye loolu ci buntu eh, téye loxo di wane yitte goo ko ak booy jàngale. comme ni nga xam ne ñu mag ñi noonu lañ koy defal bu ñuy jàngal gone yi ak ñi leen féete suuf ci wàllu xam-xam téye seen loxo euh, ak loolu léeg-léeg benn loxo léeg ñaari loxo yi voilà waaw kon mu ngi noonale loolu solo la euh, loolu la al imaam euh, daal di indi hmm? te loolu yeneen saa saam yàgg na koo def comme Euh, ni kii wax euh, imaam at-Tirmidhi moo ko solo euh, saxaaba bi ne damaa dikkal yeneen saa salaam ma ne ko yaa rasuulallah alimni ta'awudan ata'awwadu bi dooma jàngal loo xamante ne moom laay musloo qaala fa axada bi kaffi mu téye sama tenq wa qaala qul allahumma inni a'uudu bika min sharri sam'i hadis boobu ne téye ci tenkam ne ko waxal allahumma ey borom bi inni man kat a'udhu bika maa ngi làqu ci yow nga musal ma ci mbanuk sama yooyu hmm? kon nag mu ngi noonu eh, eh, eh, ak li mu waxoon Seyna Abu Hurayra comme ni ko imaam Ahmad ak imaam At-Tirmidhi solo mu ne moom Seyna Abu Hurayra mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane man kalimaat fa ya'malu bihinna aw ya'lama aw yu'allima man ya'malu bihinna mooy bi mu téye loxoom ne ko bi mu laajee ne kan mooy jël ci man kàddu yi mu jëfe ko wala mu jàngal ko koo xam ne na ko jëfe nee na ma ne ko man fa axada bi yadi waaw fa adda xamsan mu téye sama loxo mooy loolu commencé lim di ma wax ma ittaqil ma takun abada nas hadis boobu loolu lim day wane ne yooyu mooy day téye loxo ngir jàngale ngir paase xam-xam bi waaye ngir wane dayo gi mu jox ak yitte gi mu jox ki nga xam ne moom lay jàngal ci kaw noonu moom la lii la al imam al mubarak daal di jeexale mbir mi mu nekk baxtun nafisun jiddan waaw bu am solo ci wàllu kon al musaafaha bil yadi al yumna waaw léegi kon loolu nekkoon lu am solo ñu ne woon comme que da ko indi bi muy sarah hadis bii nii ñu ne woon baax na tamit ñu gis ko kon gis nañ ko ma min muslimayni amul ñaari jullit yoo xam ne yaltaqiyaani dinañu daje fa yatasaafahaani ñu daal di saafu wante lu dul na borom bi dina leen jéggal laate ñuy tàqale ko kon nag loolu ñu xam ne noo seulement ci kitaabu salaam bi nekk ndeke salaam bi assalaamu alaykum ji yiw yëpp ngi ci waaye bu ma ci defee musaafaxa boole koog moom day gën a baax ak lii lépp ci yonent bi alayhi wax kon nañu ko dégg waaw te di ko doxe waaw te bañ nekk ah di jàpp ne man daal benn classe laay nuyu ñenn ñu duma leen nuyu déedéet xeebaate yooyu yonent bi alayhi salaatu ma solo mel noonu waaw amul benn kaw kaw bu mës ñëw yeneen saa salaam téye loxoom ne du ma la nuyu parce que bon yéen de salte yi mooy lan wal iyaazu billah ah waaw loolu il faut pas di seexlu nit ñeeg ak nangam wala bu leen ko jege nangam naa déedéet déedéet déedéet yeneen saa salaam waxoon nañ la keroog fatxu Makka bi ñu bee Makka ah eh, bi muy bi ñuy joxe zam-zam ji eh, eh, muy naan Abdullah wala ajji la woon Seydina Abbas ne. radiyallahu taala anhu ne alfadlu doomam liñ gisoon doom ji keroog <laughs> doomam bi doomam ji jigéen di sëy ci Seydina Abu Musa al-Ash'ari hein mu ne ko demal ci kër ga def naa fa ndox moo xam ne kii bu baax pour yeneen saa sa yeneen saa salam bañ fekk zam-zam la agsi fekk al-Fadl kii al-Abbas ibn Abdul Muttalib di nàndal nit ñi mu ñëw mu ne ko am na bu ma ko waajalal fee dama indi ko ca kër ga yonent saa salaam bañ ne mukk waaw man li ci ñëpp li ñëpp di naan ci laay naan allahu akbar allahu akbar ci li ñëpp di naan wallahi moom lay naan moom yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi kon jullit du xeeb moroomu jullitam waaye tamit benn affaire lool buñ ko xamee yow tamit ndax laa darara wala dirar bul lore tabul lor bul lor sa bopp tabul lore boo xamee ne yow itam yaa ngi traîner ak yenn feebar yi nga xam ne c'est contagieux ah feebar yoo xam ne daa gaaw wàllaate yow itam deel def attention waaw feebar yoo xamante ne wàllaate gi ci loxo yi lay jaar ak yooyu man nga laal kenn mu kii laal xesanu microbe yi jàll nga xam loolu yow itam da ngay moytu waaw bu boobaa yow am nga ngànt bu tax nga bañ a def musaafaxa ji bu la ñu dikkee nga ne ko jéggal ma rek waaw bu jaree nag nga expliquer ko moo gën ngir mu bañ am ci ñaaw njort jàpp ne da nga koo xeeb wala leen na tax déedéet waaw nga ne ko dañoo wopp wopp yoo xam ne moom médecins yi kat dañoo kii digal euh, daal di ñuy recommander lool ñuy moytu comme li ñu doon wax temps coronavirus yi gars yi <laughs> naan <laughs> nañ bokk na yi ñuy moytu na se serrer la main parce que virus bi fu nekk la daa gaaw ci yooyu waaw ba gars yi doon <laughs> def lu nekk. voilà loolu par exemple bu dee ne loolu euh, diine du na ne ah non non non non c'est quoi ça non non prévention ci la waaw yow boo xamee da nga am yenn feebar yi loolu bul ñëw tamit di ko wàllaate waaw di def loo xam ne man na tax euh, keneen ki jot ci loolu tamit yow yaa war a préserver tamit sa mbokk quoi waaw loolu laa darara wala diraar bul lor sa bopp waaye tamit bul lore waaw bul lore waaye tamit naka noonu am na yoo xam ne boo ko defee. fàttalekul li imaam Ibn al-Arabi yi doon wax bi ñuy wax affaire ci euh, côté lekk yeeg yooyu ki nga xamante ne nii <laughs> daa am loo xamante ne nii euh, lu lu lu jaaduwul bon loo xam ne naay sun lu mu def ci lekk ji bon tayu ko nag ba ma naan la man nag damay laaj est boo xamante ne nii da doon togg. ñen ndax di dugg ci soos bi est kooku jar naa mu wax ko ci kawam déet man damaa laaj <laughs> imam Ibn Arabi moo ne loolu dafa war waa ji daal di koy leeral affaire bi waaw da ko war mu leeral ma ne man nag maa ngi laaj sama laaj boobu léegi yow bu dee loolu lañu lay wax mooy yow bu dee da nga am feebar boo xam ne mooy wala nga ñëw ñendu ci sa loxo yi amoo mouchoir nga ñendoo sa loxo yi fomp def nii te yére yi après nit ñëw nga nekk ko jàpp tamit sa waay xam nga ne lool yow bu la gisoon bu la gisoon jamono jooju noonu ngay def bu dul ne am daf la am kersa bu baax amul leneen lu mu def loolu du nangu nga koy ci quoi ah, <laughs> ah du nangu mukk nga ñëw di ko maral nga ñëw di ko nuyu noonu moo taxit yooyu boo ko defee tamit yow bul jóge ne xaax dafa ñoo xam ne tamit dañu xaw a waye di xaw xaax tufli ci seen loxo bi la ñuy ba pare sànni waccax ba pare ñëw bëgg laa ni fomp rek ne leen loolu tamit sëñ bi loolu tamit da ngay waaru loolu tamit diine waxul lool quoi am na ay ay nan nazaafa ak ket waaw ana cet loolu tamit loolu tamit dafa jëra ay xel bu boobaa nag ki nga xam ne moom dalaa gis nga def ko nga ñëw ba pare di ko jox mais am na possibilité mu ne déedéet waaw ah, ah non am na possibilité sax bu boobaa du dalaa xeeb du dara non yaa def loo xam ne lii wax dëgg yàlla oh, eh, eh, dañ koy seexlu voilà te nag doo def yooyu ba pare ñëw na jàpp moo tax nga bañ a wor nit ñi ñëw def loolu ba pare kii ba pare ñëw leen nuyu te gisuñu la parce que gisuñu la te xam nga ne bu ñu la gisoon duñu la nangoo jox sa loxo wala bu ñu amoon choix duñu ko def waaw ak ceeb daa am tamit nga nekk conséquent envers toi-même dëggul waaw loo xam ne yow ci sa bopp boo xamoon ne nit daa def loolu ñëw nuyu la doo ko nangu yow bu ko defaati waaw daa bokk ci gëm yàlla man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhibbu falyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi gisoon nañ ko fi képp koo xam ne gëm na yàlla ak bés mu mujj ba na bëggal bopp boppam yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne nii tamit il faut ñu def ko quoi la <laughs> ma waajo mbokk ma waxoon ta covid ba la bi <laughs> affaire yi door a tàmbali rek Sénégal quoi fii laa nekk woo ko jot waay man de man koy laaj affaire bi ñu demee foofu jàkka yi ma maay yow man de saa yi jàkka yi ci boppam man laa dematul ko ma ah, ah waaye mais da xam ne sa waay yow day ñendu nii hmm, ñendu wala kaax nii daf ba pare yow ci biir ñu liggéey de nga gis ni loxo yi taqee jooy mu fomp après eh, eh, bi ñu sëlmalee ah, ah, salaamaaleykum rek mu jox la loxo waaye yow man après man yooyu dematu woon <laughs> <laughs> te comme que boobu xamuñ ci lu leer Covid bii moom gaa yi dañ doon tàgge kese naan ay millier de morts à Bergamo ak feneen ak feneen ah ndax gaa yi nag xaw a tiit waaw <laughs> mais yooyu yëpp pour loolu l'islam da koo jàngale bu yàgg ak fet daa bokk ci mbir yi waaw bul lore bul loraate loolu daa dugal lépp quoi bu dee yooyu la amal ngant boo ñëwee asalaamaaleykum yéen a ngi ci asalaamaaleykum tàllal loxo noonu na nii ku lay bëgg a jox kii nga ne bon. nga ne sama loxo daa jàpp dafa takk rek xaar dama kiiwagul waaw wala boo ñëwee ñi la ngay def nga dem raxasu ba loolu set ba pare ba kii joxe nga door waaye ñëw wala billah kon nag loolu it di ut tamit li nga xam ne mooy ngëneel ba indi ay lor tamit déedéet loolu nañ ciy bàyyi xel tamit wallahu taala alam kon ci kaw noonu ñu yem noonu ci jotaay bii ni ñëw ñu gis hadith